wama anzalna ala qawmihi min bacdihi min jundin min alsamai wama kunna munzilin boroom bi tabaraka wa taala di wax ci laayam ñaar fukk bi ak juróom-ñett mu ne wama anzalna te ñun de wàccewuñ ci ñooñu waajoo jële ñëwoon doon xupp ñoñam ñi di leen wax rek di leen jottali naan leen gëm leen yonent yi alayhimu salaatu wassalaam min baadihi ginnaawam ba ñu ko faagaagalee mi mooy bam faatoo min jundim ci bu wàttewu suñu boroom ne wàccew ma min jundim ci ay soldaade mina samaa yoo xam ne yu tukkee ci asamaan si ngir ñëw faat leen ngir ñëw alak leen déedéet wama kunna munzilin te nekkuñu woon di wàcc ñun de mooy ne in kaanat nekkul nag illaa lu dul sayhatan wahidatan lu dul benn xaacu kese la benn malaaka yónniwu ak gàngoori malaaka yu bari de ngir alak leen déedéet benn kese laa yónni mu xaacu leen fa ida hum xaamiduuna ba malaaka ma xaacoo nag mel ni gis nga dóom yu giif yoo yële mooy ñu ne nekk nekk ñoo xam ne ñu alko ñu ñépp faatu de suñu borom ne ya xasratan ala al ibad ay woonaa li nga xam ne mooy rëccu gu mag gi nga xam ne mooy dal jaam yu bari maa yatihim ñoom daal du leen dikkal min rasulin ci benn ndaw bu ma yónni alayhi salaatu wassalaam illaa lu dul daal kaanu bihi yastahzi'un ñu koy saboote daal boroom bi ne moom daal lool la la gis kene gis nga jaam yi saa bu leen yónnee ak yonent bu mu leen yónnee rek nga gis ñu ëpp ci ñoom di ko saboote de suñu boroom ne awalam yarabu suñu boroom ne ñoom waa màkk ñii ak ñiy weddi awalam ya alam alam yarawu ndax ñoom gisuñu kam ñaata ahlak naa laa alak laa daal di faagaagal qablahum lu leen jiitu ñoom waa Quraysh ñii minal quruuni ci ay ay ay ay siècle ay gox ay nit ñoo xam ne ñu bari ñoo xam ne ñu fi jaaroon lan annahum këne ñoom xanaa ñoom seetluwuñ ne annahum këne gaa yoo yële ma alak ilayhim laa yarji'una delluwaatuñ ñëw ci ñoom de mooy ba ma leen alakee kenn ñëwaatul ci àddina ñoom ñépp laa alak mooy jeex nañu dootoo leen gis ci kaw suuf xanaa ñoom gisuñ lool wa in kullun te nekkul ku nekk nag ci ñoom ñoom ñoo ñële ma alakoon lu jiitu ak ñoom waa Makka ñii ak tam ñi nga xam ne sax ñoo gëm ñépp lamma la jami'un lu dul ne ñoom ñépp la day naa fi ñun borom ba tabaaraka wa ta'ala muhdaruna lañ leen di teewal ëllëg ngir ma àtte leen kon ñu yemani di tuuti taxawani ci laaya yiñ jóge muy laaya yi ca wadrib lahum mathala mooy saddal leen masal moo xamante ne nii mooy waa dëkk boobale lii mufassiruna yi rahmatullahi alayhim muy ñoom ñu bari dañ ne mooy Antakiya la muy Antioche Antioche la ko français yi di wax nekk fële ci bilaadu Sham ñu ne benn gox la woon ak côté Turquie yooyu boo xam ne foofu la la xew-xew bii amee woon mooy waa dëkk boobu ñooñu la léegi nag ñu bari ci mufassiruna rahmatullahi alayhim dañ naan waa ji mooy Habibu Najjaar la tuddoon mooy waa ji nga xam ne moo ñëw wa wajaa min aqsal madinati mooy ko jóge fa sa kaw dëkk ba daal di agsi ñëw naan ñoñam yi gëm leen yonent yi ñu ne moom la léegi nag ñu ne yoon kantaa yonent yi ñu bari mooy ne déedéet mooy apôtre la du ay yonent yoo xam ne comme ni ñu amee Seydina Isa Seydina Muusa déedéet mooy ne ñii alayhim salaatu wassalaam Seydina Isa ci boppam moom moo leen yónni woon tubaab yi naan apôtre naan mooy xawaariyuuna yi waa ñooñ nga xam ne gisoon nañ leen ci suuratu Saffi nga xam ne dañoo weex tàll di ko dimbali ci biir ak ci biti mu ne ci ñooñu la tànnoon ñenn yónni leen ci dëkk bi ñooñu la suñu boroom naan al mursalin dafa yónni ñaar gaay weddi ko mu yónniwaat benn moom Seydina Isa ngir mu dem gin leen a jàppale loolu ñu bari ci mufassiruna yi rahmatullah alayhim loolu la ñuy wax ne te dëkk boobu mooy Antakiya mooy Antioche foofale la xewe woon ka waa ji ñu faat ñii ñu bari dañ naan mooy Habib an-Najjar moom mooy Habib moo mële radiyallahu anhu waaye loolu noonu insha allahu taala ginu la dëgër fenn lii alquran li mu wax dafa leer dani ñii ay yonent lañ id jaa al mursalun id arsalna ilayhim boroom bi moo ne man fàttalekul ba nga xam ne man maa leen yónni mooy du ñooñu mooy ne loolu moom ay apôtres yeeg que ne taalibe Seydina Isa lañ alayhi salaam yoo xam ne moom moo leen yónni woon loolu ginu la dëgër wax jooju moom dëgërul du tout lii ay yonent lañ comme ni yonent yi ñëw suul sànq. suñu borom moo leen yónni pas ay apôtre déedéet ñii ay yonent lañ woon ñett ñii ay yonent lañ woon yoo xamante ne ni loolu benn affaire la alquran ci boppam moo ko leeral borom bi moo ne iz arsalna fàttalikul mi nga xam man maa leen yónni ilayhimu nayni ñaar gaa yi weddi leen fa azzazna bi thalithin ma dëgëral leen ci beneen yonent muy ñetteelu yonent léegi kon loolu leer ba ñu ne inna fa qaalu inna ilaykum mursalun ñun borom bi moo ñu yónni ci yéen kon loolu leer na ne que duñu ay apôtre yoo xam ne dañ naan waaw borom bi waaye jaare ko ci Seydina Isa non loolu dafa leer naññ loolu benn affaire la beneen affaire mooy que ne la loolu wala Antakiya la benn bi loolu lu jara seetaat la comme ni nga xamante ne nii al imaam al xaafiz Kathir ci tafsiram bi loolu la wax rahmatullah alayhi mu ne loolu nag moom lu ñu war a lu jara seetaat la lu tax mu ne ndax Seydina Abu Sa'id alxudri radiyallahu taala anhu wa ardaa dafa wax ne moom dafa wax moom dane ak ñeneen ñoo xamante ne nii ci salafu saalih mi nga xam ne ñooy waa dawlu yu baax yi dañ ne ginnaaw bi nga xam ne ci la yonent ci suñu borom wàcce tawraat mbugalul kenn amul benn xeet boo xam ne daf leen a mbugal ñoom ñépp comme ñu doon xew ci waa waa aan suñu boroom alak leen ñoom ñépp ginnaaw bàyyi ñu tuuti ña gëmoon Seydina Huud waa kër yonent Yàlla Luut mu def leen ma pare alak daanaka ñépp bam des ñi gëmoon tuuti mu ne loolu Seydina Abu Sa'id al-Khudri radiyallahu anhu mu ne loolu ba tawraat wàccee mooy bi mu ko wàccee ci Seydina Muusa alayhi salaatu wassalaam ci la borom bi bàyyee di alak ay ñoom ñépp moo tax même Firawna gis nga Firawna est-ce que waa Égypte yépp la suñu borom alak déedéet Firawna mooy ña gënoon a yées ci ñoom ñooñ la borom bi alak xëcc leen ba ca géej ga ñuy topp Seydina Muusa alayhi salaatu wassalaam ak waa banu Israël radiyallahu anhum ni ko gëmoon léegi ñooñu foofu la labal ñoo ñële waaye nekkul dafa dafa alak tëkk bi Égypte déedéet lu ñu ne moo koy wone taala moom moo wax ne walaqad aataynaa Muusaa alkitaaba min ba'di maa ahlaknaa alquruuna al-uulaa suñu boroom ne walaqad dëgg-dëgg na ñun dañoo joxoon Muusaa yonent bañ naan Muusaa alayhi salaam alkitaaba téere bi muy tawraat min ba'di ginnaaw ba nga xam ne maa ginnaaw ba nga xam ne ahlaknaa laa doon alak alquruuna mooy ñi jiitu woon nit ñu bari ñi jiitu woon xeet yi jiitu woon al-uulaa yu kon lii day wane ne kon moom dane moom moo jox Seydina Muusa alayhi salaam téere bi ginnaaw ba mu jee ba mu alakee ña jiitoon kon mooy ñi ñëw ginnaaw tawaraat ñooy alaku leen comme ñam leen doon alak dina alak ay ñaari nit wala ay ñett ay juróom wala am mbooloo waaye alak ab dëkk lumb loolu amatul woon ginnaaw bi tawraat ñëwee léegi nag ñu kon loolu al imaam al hafiz ibn kathir ne lii moom rahmatullah dafa leer ne kon ñii nii ndax ñii borom bi da leen alak ne bi nee na wa ma anzalna ala qawmi min ba'dihi mooy kooku noonu yi ba mu faatoo lan la wax nee na yónniwu ma ay soldats yu bari de ay malaaka yu bari kenn kese laa yónni mu yuuxu leen in kaanat illaa sayhatan nekk loon lu benn yuuxu xaaju fa idaahum xaamidun waa dëkk ba yépp ne selaw ne nekk ne giif comme ab dóom mooy ñoom ñépp ñu alku daal di faatu loolu mu ne kon lii manu la nekk histoire bi manu la xew jamonoy Seydina Isa alayhi salaatu wasalaam c'est impossible parce que Muusa moo jiitu te moom ba mu bañ ko joxee tawraat lii amatuloo kon lii dañuy leer ne kon affaire bii xabaar ñooy xew-xew la boo xam ne avant Seydina Muusa alayhi salaatu wassalaam sax la xew-xew bii suñu borom di nettali fii ci la xewe woon te loolu nag insha allah mooy li gën a dëgër mu ne kanta al imam al hafiz ibn kathir rahmatullahi alayhi kanta ñu naan Antakiya Antakiya la muy Antioche mu ne soit bu dee ne loolu jàpp nañ ko mooy ne dëkk boo bële noonu la tuddoon dañoo bokkoon tur kese waaye bokkul ak Antakiya bi ñu xam jamonoy Seydina Muusa sinon Seydina naa te moom lañ xam ba léegi Antioche c'est connu mooy lu ñu xam la boo demee ci croisade yi xam nañ ko bu baax ba léegi nii dëkk la boobu xam ne mu ngi fële kon nag loolu wallahu taala alam mooy li gën a dëgër que ne nettali bi du du ay apôtre ah, du jamono yi sax Seydina mu Isa alayhi salaam lii nettali bi moo jiitu sax Seydina Muusa alayhi salaatu wassalaam wallahu taala alam xanaa leneen loo xam ne moom lañ ci yokk ba dañoo tëj mooy ne gis nga kii nettali bii nii moom la yonent bi alayhi salaam doon wax naa Urwa ibn Mas'ud al-Thaqafi radiyallahu anhu keroog bi mu tuubee Taayif la bokkoon ci waa Taayif yonent bi alayhi salaam dafa jóge Makka ubbi dem Hawazin xaret waa Hunayn bi mu paree foofu dem Taayif ndax gars yi daw dem Taayif mu assiégé leen wër dar képp leen gars yi bu baax daal di aar bu baax kii ba mu dem ba mu demee am kenn ci kilifaay waa Taayif yi di Urwa ibn Mas'ud radiyallahu anhu bi yonent bi alayhi salaam jóge foofu di ñibbi Madinatul Munawwara ala saakini afdalu salaatu wa salaam mooy umratul Ji'rana daal di def li nga xamante ne séddale màngum Hunayn bi ghazwatu Hawazin ba pare def euh, li nga xam ne mooy umra jooju mu def ci guddi gi léegi dem di di ñibbi Makka genn kilifa nag ci waa daal di koy dab kuñ naan Urwat ibn Mas'ud radiyallahu anhu selon al imam ibn Ishaq rahmatullah alayhi daal di tuub ne ko nag may ma ma dem ci samay ñoñ ma woo leen ko bu ko defee dinañ dugg ci lislaam mu ne ko é si Urwa dama lay ragalal ñooñu ñu daal di lay faat mu ne ko ñooñu maa leen gënal sax seen bët yi léegi nag mu ne ko ah damay ragal ñu faat la de mu dem bi mu demee di woo waa Taif waa Taif ci gàttal faat ko ma lay sa xabaar bi dikkal ko mu ne ah inna mathala Urwa mu ne waxoon naa ko de masala inna masala urwa ka masalu saahibi yaasiin mu ne masalam urwa mi ibnu mas'ud as-saqafi mi ay ñoñam fàtta da leen doon ka nekk rek waaye ja nekk ci suuratu yaasiin da doon woo ay ñoñam ci yiiw ci lislaam ñu gëm yonent yooyu la alayhimu salaam ñu daal di koy faat loolu moo dal seydina urwa ibnu mas'ud radiyallahu anhu kon ñu yem noonu ci jotaay bii di ñëw ñu daal di àggale wallahu ta'ala a'lam wa sallallahu